kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala tey ñu gis li nga xamante ne mooy xaaj bu bees di juzu bu bees xaaj bii nag ci yoon mu ngi waroon a tàmbalee fi nga xam ne mooy ca suuratul laaraaf ca laaya bi nga xam ne mooy juróom-ñetteelu laaya juróom-ñett fukkeelu laaya ba juróom ñett foofu la waroon a tàmbalee daldi jeexe fi nga xamante ne nii mooy ca ñeent fukkeelu laay ba ca suuratul anfaal waaye wal inshaa allahu taala ni ñuy def dañuy jël benn saar bi kese muy lanfaal ndax kat xew-xew yu rëy yi nga xam ne ñoo ci xew dañuy ragal ne bu ñu ko booleeg enraaf mu nekk loo xamante ne day gudd lool te li nga xam ne moo ñu dese ndax bu dee dañuy topp juzu yi waxoon nañ ne ñun topp ñu juzu yu alquran yi comme ni mu demee doon nañ ko def ca njaalbeen ba waaye bi ñu duggee ci yenn saar yi dañu doon gis ne li gënoon mooy di xaajub saar boo xam ne ca biir saar ma ngay tàmbalee dem jëlaat beneen saar lool comme que nii ñu koy topp te nañuy jël bopp saar yi lool moo taxoon ci jataay bii ñu génn ñu daldi woon boole saaru si sayyidina wa nabiyyi rabbina yunus ibn matta alayhi salaatu wassalaam ak li nga xam ne mooy suuratu tawba léegi nag loolu la woon léegi tey nag bu soobee suñu boroom lii nga xam ne moom la ñuy ub la tàmbali mooy mooy juzu bii dañ koy def benn saar kese nga xam ne mooy li ñu dese dina baax insha ndax bu dee juzu alquran yi di fanweer yi mooy ñun daanaka ñu ngi ci ñaar fukk léegi nag li bu ko defee mooy dina baax fi yëg baqara insha allahu taala kon tey sa fii nii al anfaal kese la ñuy gis ndax lan xew-xew yu rëy yi nga xamante ne ñoo ci xew muy comme ni nga xam ne yàgg nañ ko fi annoncé di ko fi yëgle di ko wax boobu ba léegi nag haa suñu boroom ni nga xamante ne moom la dara tëwul te lu ko soob kese mooy am def na ne nag agsi nañ ci walillahi alhamdu wal minna muy saar bii nga xamante ne nii ci lay nettalee comme ni nga xamante ne nii noonu la ko Seydina Sa'id ibn Jubayr raxmatullahi alayhi taalibi la woon ci mawlaana abdallah ibn abbaas radiyallahu anhuma comme nim newee ci saxiixu al imaam abu abdillah muhammad ibn idris al buxa muhammad ibn ismail al buxaari raxmatullahi alayhi wala muhammad ibn idris mooy al imaam al shaafi'i kii mooy muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn al mughira ibn bardis ba al-Junfi al-Bukhari rahmatullahi alayhi léegi nag moom mu ne moom Seydina Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu damaa laaj Mawlana Ibn Abbas doon ko wax ci suuratu ci suuratul Anfaal mu ne ma saar boobee moom la suñu boroom tabaaraka wa ta'aala foofu fële lay nettalee ghazwatu Badrin kon moo tax nag tey inshaa Allahu ta'aala mooy saar bii mooy suuratu Badr mooy ghazwatul Anfaal mooy suuratul Anfaal di ghazwatu Badr di nettali xare bi nga ne mooy xare Badar bu mag boo bële nga xam ne daanaka li ëpp ci nit ñi nag moom lañ xam daanaka sax bu buñ nee xareb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xel yépp daanaka ci badar lay dem même bu dee ne comme niñ koy gisee du mooy xare bu njëkk de waaye mooy moo gën a siiw voilà loolu te te tamit li tax nit ñi jàpp ne mooy bu njëkk waa loolu it xam naa dinañu ko wax inshaa allahu taala léegi nag kon nag walillahi alhamdu wal minna kon suuratul anfaal kon nag ni ñu doon def rek comme ni nga xam ne moom lañu defoon ci juz'u bii xaaj bi ñu weesu woon li nga xam ne ci taw ba xare ya nga xam ne la fa suñu boroom tabaaraka wa taala tuddoon laata ñuy dugg ci laaya yi nan la ñu defoon te yàggoon koo defit ci yeneeni saar mooy dañuy tënk xew-xew yi ba pare daal di koy nettali ci loo xam ne ab tënk lool inshaa allahu taala bu ko defee nag ñu dóoru dugg après ci li nga xamante ne nii mooy laaya bu soobee suñu boroom noonu la ñuy doxalee bu soobee suñu boroom tabaaraka wa ta'ala kon nag ñu ngi wax walillahi alhamdu wal minna wa huwa wa huwa wa huwa ni'mal mawla huwa ni'man nasir wa alayhi natawakkal wa huwa al mawla allahu azza wa jal kon bismillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah saahibu haadihi al ghazawaati al kariima alayhi salaatu wassalaam kon nag ghazwatu badrin léegi nag bala ñoo tàmbale ci xare bi mooy dañuy gis contexte bi mooy xew-xew bi jamono jooja mais nan la deme woon mooy mooy mooy mooy li ko wëroon lan moo ko indi mooy nit ñi tëbuñu rek commencé di xeex noon daa am lu ko waral ak jamono yooyu lan moo xewoon ba tax mbir mi mooy climat bi électrique lool comme ni ko nasaraan yi di waxe mooy daal mooy jaw ji daal mooy daal mbir mi daal daa mel ni kaani lañ sotti woon ci jaw ji daanaka loo léegi nag mbir mi noonu la woon léegi nag mooy fii da xam ne bi muy tàmbali yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ginnaaw bi nga xam ne ci la gàddaay joge madinatul makkatul mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima daal di ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam ak sahaabaan yi bi mu ñëwee dafa bokkale bokk na ci njëkka a def ginnaaw bi mu tabaxee masjidu Quba ba mu far jaaree ay ay foofule waaye ñëw tabax lu fi nga xam ne mooy fi jumaa jàkkaam ji nekk foofale ci kanamu kër Seydina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma anhu wa ardaah après ñu daal di koy tabaxal néeg foofule léegi nag moom yonent bi alayhi salaatu salaam li mu def bokk na ci lim njëkk a taxaw mooy dafa boole mbokkale li nga xamante ne ñooy almuhaajiruuna wal ansaar mooy ñi nga xam ne ñooy ñi doge daw laq yu jóge Makka ànd ak moom daal ñëw fii ñi leen fat di waa lansaar di waa Madina radiyallahu anhum mu mbokkale leen day jël ku bokk ci waa Makka mbokkale la koo xam ne dina la dëkk bu ko defee ngeen nekk ay mbokk ba daanaka sax dañ doon mën a doon nante njëkk gi alhamdulillah ndax ni ñu bokk woon léegi loolu la ginnaaw gi ña nga xam ne waaso ya fa ne woon ci ay yahud comme ni ñu ko gis fi tudde woon gisoon ko mu daal di am ak ñoom ay poñ ay accords yi jàmm muy waa banu Qaynuqa waa banu Nadir waa banu Qurayza min yahudi ahlil madina léegi nag loolu la def ginnaaw gi ñi nga xam ne ñoo ëpp ci dëkk bi te gëmuñu nekk ay arab te gëmuñu li nga xam ne mooy lislaam ndax ay xërëm lañ doon jaamu ñooñu it mu am ak ñoom ay poñ ginnaaw gi nag bi nga xam ne loolu lépp leer na ba mu def loolu lépp nag suñu boroom tabaraka wa taala wàcce woon ci suuratul xaj xajji unaan udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir muy laay boobu nga xam ne gisoon nañ ko ci suuratul xaj yi muy ne suñu waroom ne udina daal dina ñuy dox ndigal de lilladina yuqaataluun ñi nga xam ne dañ leen di xeex di leen xareek ñoom génne leen fi nga xam ne alladi bi annahum zulimu ndax dañ leen a tooñ wa inna allaha te boroom bi ne ala nasrihim ci kaw dimbali leen la qadirun ku ko capable la ku ko man la tu ku koy def la mel ni ñu ne ko ñoon ñooy ñan mu ne alladina ñi nga xamante ne nii uxriju génne nañ leen min diyaarihim ci seen kër ya muy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima bi ghayri haqqin génn mooy dañ leen génn ci loo xam ne teguwul ci dëgg illaa lii daal moo de kon seen crime mooy liñ def daal ñu waral ñu war leen a génne mooy daal nañ naa yaqulu ñu ne rabbuna suñu borom bi nga xam ne moo ñu moom te moo am moo am sañ-sañu ñu jaamu ko moom moo am sañ-sañu tamit di ñu wax ne nii ngeen di tërale seenu dund nii ngeen koy dunde ñu war ko cee topp ne du ngeen ko dunde nii ñu war koo ba kooku mooy duma leen noon génne leen léegi nag suñu boroom jox leen digal ci lool bi mu xewee nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ndigal lool ñëwee mooy kon amatul toog léegi nag lim njëkk a def mooy dafa tamoom ci boppam moo génn ci xare bi nga xam ne mooy bi njëkk comme ni nga xamante ne nii moom la al imaam euh, al Buxaari rahmatullahi alayhi wax yonent ne kii kii euh, alay ci ci kitaabul Maghaazi mu ne al imaam ibn qaala ibn Isxaaq <laughs> al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi moo yéeme mu ne qaala ibn Isxaaq mu ne al imaamu ibn Isxaaq moo hmm, kan mooy kookalee mooy al imaam Muhammad ibn Ishaq nekk sëriñu waa ahlu siyar wal maghaazi yi moom mooy seen sëriñ mooy imaam mooy ibn Ishaq bi ngay dégg rek tam siiw léegi nag mu ne qaala ibn Ishaq awwalu maa ghaza an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-abwaa thumma Buwaat thumma al-Ushayra mu ngi noonu le kon nag ah, mooy imaam ibn Ishaq mooy dane yonent mi alayhi salaatu wa salaam léegi nag ci noonu ci la génn xare bu njëkk abwa la tudd muy wala ghazwatu waddaan boo déggee waddaan wala abwa benn la loolu mooy xare bu njëkk bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam xare mooy du badar kon xam nañ ko xaat mooy lan kon abwa nga ne ma ne la waaw waaw mooy abwa loolu la imaam ibn Ishaq wax rahmatullahi alayhi nekk nag ci mois safar mooy ci weeru safar ci la génne muy weeru màggal ci wolof yi ci la génne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag daal di dem fi ne lan fan la jëmoon ngir daal di kari li nga xamante ne mooy karawaan bi nga xamante ne mooy xaafila mooy njëggum Quraysh mi nga xamante ne nii ñoom seen alal ju bari ci jullit ñii ngeen ñu génne ca leen jël seen alal booleeg seen alal di dem Sham mooy fële nga xam ne mooy mooy siri ngir dem jënd ay marchandises jaayaale fa ñoom yi nga xam ne der yañ fay yóbbu te fan la ñuy jaar Yasrib Medina la ñuy jaar ñi nga nangu seen alal fi ñu daw làqu fa ngay jaar léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme que suñu borom joxatu ko ci woon digal dañ doon romb di dem bi mu ko joxee digal ne udina lilladina yuqaataluun léegi nag mu génn ci loolu bi mu génnee léegi bon foofu après xare amul ci gàttal léegi après ginnaaw loolu yonent bi alayhi salaatu salaam daal di yónni ay sariya am na sariya bu mu yónni bu Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib mooy boo xamante ne sariya mooy dog la boo xamante ne nii ci armée bi lay bokk mu daal di koy yónni loolu moom bu Seydina Hamza waaye yónni na yeneen sariya dañuy wax sariya yi nii ci lu gàtt comme ça après ñu évacuer leen teg leen ne après ñëw li nga xam ne mooy yu yonent bi alayhi salaatu muy bu Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib ginnaaw gi bu gi nga xamante ne nii mooy Abu Ubayda ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu ak bu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas xaalu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moom la saydina xaaji malik alayhi ridwanul maliki di wax ci xilaasu dahab mu ne li hamzatin aqada almuxtaaru alwiyatan ubaydatin thumma sa'din daygham albuhami moom lay wax noonele